a'uuzu billahi min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla ñoo ngi leen nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni nga xam ne noonu la ko mu muassasatul wafaa'i bi xuquuqil imaan di defeek yéen bi góor gi tàmbalee ba léegi ci bis bu nekk ci waxtu wi tey jii dikkaat nañ fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diirub weeru koor wi ngir jàngat tomb yi nga xam ne tànn nañ ko fas yéenee ànd ak yéen jàngat ko di ñaan yàlla mu defal ñu ak jariñu ci li nga xamante ne moom lañ ci wax li nga xamante ne moom lañ ci liggéey niñ ko baaxoo rek bala ñoo jox kàddu gi ci ñuy dalal tey dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ci wàllu jàng ak jàngale xamle tamit aslëf ci li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun ki ñuy dalal tey mooy oustaz aliyun Sall yaakaar naa ne du ma wax ci Darou Moukhty waaye Sénégal jërëjëf ñu ko fi présenté ndax ñu bare bari xam nañ ko. ci jaar-jaar yi oustaz Alioune Sall. Oustaz Alioune Sall mi ngi jànge alquranul karim ci dëkk bu ñu wax kub kub foofee la jànge alquranul karim ginnaaw bi mu noppee ci njàngum alquran mi mi ngi tàmbulee njàngum xam-xam mi walla njàngum arab mi te bu mu waxee njàngum arab mooy njàngum xam-xam mi ci dëkk bu ñuy wax càlle ginaaw ba la fa jóge ñëw Mbàkke Bawal foofee la mottalee kam wala foofee tamit jàng na fa xam bari jaar ci béréb yu baree bari tàmbalee ko ci jawra kuto jóge fa dem ci Saloum bi mu fa jógee tamit jaar na ci daara ju ñuy wax Manarul Huda fii ci Louga maa ñun ñii di wax ak jaar nañ ci ay loxoom mu jàngal ñu foofu ci daara jooju bi mu fi jógee tamit euh, mu dem ndakaaru bi jàngale foofu waaye yëmul ci jàngale ci daar yi dong njàngale moomu daf ko lawal ba ci rajo yi ak télévision yi ndax mu ngi njëkk ci rajo dunia daan fa def ay émission yoo xamante ne da ciy ubbee nit ñi ak dinañ ci xamal seen wàllu diine ba jamono ji ñuy wax ak yéen ci Sud yaakaar naa ne ku koy faral di déglu ku nekk da nga euh, yàgg nga ko faa dégg mu def ay ubbee ak ay waxtaan yoo xamante ni waxtaan yu am solo la ci wàllu tafsiru Qur'aanul Karim ak waxtaanu fajar yi ak yeneen waxtaan naka noonu tamit télévision yi ku koy seetaan ku nekk boo dee seetaan lu mel ne 2S wala RTS ci waxtaanu koor yi euh, yaakaar naa ne moom mi bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy animé waxtaan yooyu ci euh, télévision yooyu waaye nag loolu yëmalewu ko fii ci biir Sénégal dong ba bitim réew dafay dem di fa animé ay conférence lépp rek bëgg li nga xamante ne yàlla baaxe na ko mu xam ko ci wàllu diine ko jot li jullit ubbi na jenn daara yu ñuy wax Ali Imran ñu fay jàngale alquranul karim ak xam-xam yaakaar naa ne bu yàggut lañ doon teg euh, jàkka jàkka wala jumaa dañ fay tabax pose première pierre bi bu yàggu lañ ko doon def loolu lépp moom mii mooy ki nga xamante ne moo ko saytu yàlla na ko ci yàlla jàppale ba lim ci yéene lépp mu àgg ba tey tamit ci wàllu internet bi ku ko bëgg a ci ay activités ak ay waxtaanam ak lu aju ci loolu ali imran point org mooy site bi nga xamante ne mooy sitam nga xam ne ku ci dugg lépp lu aju ci ay activités am incha allah da ko fekk foofu ci site boobu noonu. kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal tey jii mu fas yéenee seq ak ñun bi fas yéenee jàngal nag tomb tomb bu am solo ci dundub ab muy lan muy bennoo goo xamante ne jullit war nañ ko bennoo kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun danañu xamal am solo goo xamante ne. benn jullit ñi am na ko solo bu ci jógee tamit danañu xamal lan mooy bennoo su ci jógee tamit danañu xamal taxalikoo ana lan la mën a jur kon yaakaar naa ne eh, li ñu def moom mooy dañ koy jox kàddu gi ñu bàyyi xel rek ne eh, niñ ko baaxoo rek képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom lay waxtaane incha allah bu ko indee bu waxtaan wi jeexee des na ci tontu naka noonu tamit laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiqh euh, incha allah bu fekkente ne waxtu may nañu ko ñi tontu ci laaj yooyu incha allah danañ tontu ci laaj yooyu kon li ñuy def moom mooy euh, ñi fàttali mbooloo mi rek ne waxtaan yi ci jàll yépp ak yii nga xamante ne incha allah mooy waaj a jàll am na ci ay CD ak ay cassette carré moo xam vidéo la moo xam son la boo ko soxla woo rek boo jokkoo ak ñi nga xam ne ñooy wàllu technique bi loolu jàpp ni naka noonu tamit. koo xamante ne bëgg ngaa topp waxtaan ci rajo yi rajo yi nekk ci gox yi yëpp ni ñu koy limee bis bu nekk rek juróom-ñaar rajo yëpp des na ko teg naka noonu majalis point org boo fa duggee tamit moom dañ koy def en direct euh, al istiqama ak al muridiyya tamit su fa duggee archive bi kenn ko nekk da ko fekk kon li ñu mooy dañuy jox sëriñ bi kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh noo ngi ñaan sunu boroom yàlla nu may dund gu barkeel ñoo ngi koy ñaan yàlla na nu fekkee déwén war gaa ngi dem yàlla na nu fi bàyyi buy del siwaat yàlla nañu fekk jataay yu barkeel yi di ci ruuse lépp yàlla na ko yàlla def suñu téere jëf def ko ci téere jëfu mag ñu mag ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci dëkk bii di alxalifa suñu Cheikh Xadi di ko ñaanal yàlla wér yàlla ñu ko fi yàgg fekk te lool ci boole gi ñu boole ci liggéey bu réy ni liggéey bii woor ba am fukki fan ak juróom-ñaar jëm juróom-ñett di jaxeexoon Badar loolu kuñ ne ci bokk ca liggéey boobee yéen nañ la tuyaaba ju rëy yàlla nañ ko bokk ñun ñépp dina waxtaan loo ci lu jëm ci bennoog jullit yi tomb bu am solo boo xam ne war nay bari war nay yaatu war nañ koy siiwal ba mu siiw lool ndax dañoo bëree gut benn kon tekkiwul ñu niroo déedéet mën nañoo ñàkk niroo ñàkk a niroo gi nag mooy ku ci mën ngaa dëkk sa kër ñu doon ay murit ñu doon ay tijaan ñu doon ay xaadir ñu doon ay laayeen ñu doon ay ñaseen ñu doon ay naxsabandi ñi doon ay ibaadu doon ay sunnit waaye bis bu nu àndee yit ne ku tooñ lislaam ñun ñëpp la tooñ keroog yi nekk benn loolu mooy nekk benn waaye du càgg ni ñun ñëpp nu bokk ci génn kër loolu bi alxuraan bi wàcc ñëwutoon pour def loolu tey fii nu toog ci biir jumaa ji yàlla ñu fi yàgg toog fi ne benn bëgg-bëgg moonu fi indi waaye fi ne bokk nu yëre yuñ sol kon wuute ak yére gi wàññiwul lislaam dara lu tax parce que danoo bokk lu ñuy wut si ñu toog nun ñépp àjjuma it fi ne bu ñu jullee bu ñuy jullee si jumaa gis nga ne ñuy def ñépp li leen tax bi ñëw mooy fas aw ila dhikrillah bu nu ca noppee bay dem fantashiru kon nekk benn ngoog bokk lu ñu yëg nag muy waxdatul hiwaaya wa shu'ur loolu moom yitteel na lislaam nga xam ne li ñuy bànneexal noo koy bokk li ñuy merloon noo koy bokk bis bu loolu amee nag moo jullee nekk nañ benn loolu bis bu amee rek mooy julli di nekk nañ benn mooy lan boo laalee kenn ci ñoom laal nga ñépp boo merloo kenn ci ñoom merloo nga ñépp kon su boobaa nekk nañ benn kon nekk benn mooy nu bokkul nuy naqari mag ñi dañoo ne ci dëkk ba di aaye ku mbapat ma yaakaar goon di aaye mbapat ma dana gaaw a dañ lool waaye mu am ca mag ñoo xam ne bu mbappat mi di tëgg ñu nga yëngal seen tànk xam nga ki yëngal tànkam ci tama ji buñ ko bëgg jële ci penc mi moom du bokk ci ñuy jóg na na fi jóg te su opposé woo rek xaajale koo tàmbali waaw su su opposé wu rek xàjjali ko tàmbali waaye ñoom ñëpp buñ bokkoon lu mbappat mi walla ñu bokk lu tama ji buñ jógee mu jóg fa waaye boo jógee di faji dara tese koo xam ne kii loola ngay faj moo ko tax a jóg loolu nekk benn day jafe lool su ngeen seetloo aay jàngale nekk benn aay yépp mokkal nañ ko aay yépp mokkal nañ ko abis yi wax nekk benn it mokkal nañ ko problème bi kay mooy kon luy nekk benn waaw loolooy yëf yi waaye aay mokk na abis yi mokk na problème bi mooy jéego yi ñuy dox pour nekk benn wala lan mooy nekk benn foofu la yëf yi nekk foofu la nekk yëf yi nekk wax naa sànq nag na ñun daqali ko jigunu danoo bariwut bu nu tàqalikoo rek ki nuy fexeel man noo fexeel ki nuy daane man noo daaneel jàngkat yi jàng nañ samaw ël ker ba mu nekkee ala firashil mawti wa jamaa awlaadahu daa leen di jox ahzaban leen ay say sayu mat daal taaw bi demal dem mu ne ko joxal sa rakk mu dem mu të mu ne ko na jox rakkam juróom-ñaari xale yu góor kenn mënu ko damm lu tax dañoo boole say mati mu ne joxaat leen ma ko ñu jox ko mu mu xàjjale ko daal ne taaw bi demal mu ne ko tël mu ne joxal sa rakk benn mu jox ko mu ne ko tël comme jox rek nga dem mu ne waaw matt mi day bi ngeen ko boolee damm ko jafe na ne ko waaw kenn mënu ko sax mu ne bi ngeen ko xàjjale damm ko yomb na ñu ne lool sax mu ne yéena ngoo sans commentaire maa ngi dem su ngeen àndee kenn du leen mën a damm kenn du leen mën a dara waaye bu ngeen xàjjale koo néew doole ni matt mi loolu jàngkat yi jàng nañ ko ci al adabul arabi jàng nañu it asiraanu salaat di jàngale ñàkk nekk benn ni muy waneeg néew doole ñetti nag dañoo ànd nag wu xonq nag wu ñuul ak wu weex ne ci àll bi gaynde bëgg leen a lekk ñu taxaw ñoom ñett mënulu leen dara gaynde dem wuti pexe yum leen taqalee mu ñëw fekk nag yi taxaw mu ne wu ñuul wi ak wu weex wi kaay leen waxtaan wu ñuul wi ak wu xonq wi wu weex wi ñëw mu ne ko yow bokkoo ci ñaari nag yi it nangu ñu xàjjale seen mbokk mu weex mi du bokk ci réunion bi donc ñaar ñi lay réunional ku weex ki du bokk waaw euh, boo gisee ma woo leen mooy ku ñuul ku weex kii ngeen di àndal très dangereux parce moom couleur bi mu yor mooy couleur bu baaxul couleur bu weex baaxul ci nag ma yéene leen na ngeen mucc ma bëgg ngeen jox ma ndigal ma lekk ko léegi su ma ko lekkee ngeen am sécurité loolu daal mooy réunion bi ñu ne ko lekkal ndax ñu am sécurité ñun nañu ko woon noonu mu daal dem lekk ko mu des ñaar le quinze décembre mu dellusi si ni nag mu ñuul wi kaay mu xonq wi kaay ma gis la mu ñëw mën ne ko couleur bu ñuul très dangereux ci guddi baaxul ma daal dama bëgg nu réunion maay wu nu waxtaan nga may mën ndigal ma lekk nag wu ñuul wii bu ko defee yow maa ngi yow ñu des fii kenn du la mënal dara parce man may man may buuru àll bi malikul xaaba loolu daal mooy waxtaan bi mu ne mu lekk ñuul bi le 3 janvier mu ne assalaamu alaykum dama la bëgg a lekk tey amul réunion amul dialogue dama la bëgg a lekk nawe di ko xool ba mu yàgg muy càbb bi ne ko maa ukiltu li yow ma lékkoo ma tey innama ukiltu yow ma ukila thawrul abyad keroog ba nga lekkee nag wu weex wa nga ma lekkoon mais lékkoo ma tey lekkal gis nga jullit yi noonu la leen tubaab bi di def day day xëcc sunnit yi jaxase leen bañ jaxasoo mu ñëw ca shiyaaya gaayu gaayu gaayooyu gaayooyu laa <laughs> ilaha illa defe naa seetaan ngeen bërki démb DGTV inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kenn musu koo gis hmm? tubaab bi noonu lay def moo tax jullit yi ñoo war a xam ne xàjjalikook tàqalikoo jugleen ndax bari waaye cay bu nu booloo woon thamaratul waxda bu nu booloo woon ba nga xam ne lii jóge Kuwait ci azaka day dellu ci biir jullit yi doo xool ci adduna si mukk seen jullit ba faqiir asakay kuwet at mu jot boo defee chiffre d'affaires nu ñu koy séddalee Sénégalais yi nekk onze million ñu dind ci ñi dul jullit ñi jullit ñun ñépp ku ci nekk mën nga am cent million par at ci asakay kuwet waxuma fukki millions de cent million par at ci asakay kuwet asakay iraq ñëwagut asaka yi mamlakatul arabia saoudia ñëwagul waaw julut yépp ku ci na mën na ci am cent millions ana jooju ñàkk a nekk benn moo tax ma nga ca banque bitim réew ya keroog 11 septembre bi mu xewee la ci ëpp américains yi tajmiit ko tajmiit ko mooy lan li nga fi dénkoon ci banque bi kat karaj ci la ONG yu bari tëddee dina law léegi boo demee ci bitim réew amatul benn ONG islamique bu ñemee yëkkati quarante mille jox la mukk boo yëkkatee quarante mille da koy jox américains yi américains yi jox la lu tax ñu ne léegi tey ngeen indi fi lu ñu tuddee terrorisme lu na ko yóbbee ñàkk a nekk benn ci réewi arab nag la gën a feeñee dégg ngeen ni ibaara boobu naan ittafaqa al arabu ala alla yattafiqu ittafaqa al arabu nañ ci ne ñoom duñu d'accord ñoom ñoo gën a xàjjale ko ci àdduna si tey mbokk yi noonu xàjjale koo ndax bari nekk benn moo nu jig yàlla nañu nekk benn bu ñu ko bëggee nekk nag dafa jege pour nekk benn dañu jéggi benn jéego ñaari jéego ñett rek daje ñett jéego rek ndax lan ndax noo bokk benn yonent Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo bokk allah bokk alquran bokk alxibla di bokk di julli tisbaar ñeenti rakka takkusaan ñeenti timis ñett di bokk di julli fajar ñaar rakka suba ñaar rakka nooko ko bokkale gee ñeent am de alfaatiha noo ko bokkale ñun ñëpp ñëpp jullit yépp a ko bokk kon nun li nu tee nekk benn ñetti jéego képp la yii yépp noo ko bokk luy ñetti jéego yi at-ta'allumu wa tazkiyatu wa tasaamuh jàng yaru yaatoo sa dënn ñu mi mooy nga yëg ni li sëriñ bii di def ak li ngay def ak li may def cëslaay lenn la boo ko xasee xam ci njàng rek lu bare bare bari nga daal koy romb taskiya bi mooy yar kii ba ku la bàq nga yëg ne daf lay jay te saa moox nag mooy dënn bi ba masala yu bari xacc waaye dënn boo xam ne menn masala dong ku deful masala ma nga ne ko kufr wala shirk bu penc mi yàqoo yaa ko yàq buñ xàjjale koo yewa moo tax alxuraan naan yonent ba alam nashrah laka sadrak Muusaa naan yàlla rab shrah li sadri mooy tasaamoo ñu gën am solo ci lislaam ci la bokk mooy yëg ne mën ngaa baax ba xëy faatu jenn waaye baax ba xëy faatu ngeen daje ci ca aljanna du la xam doo ko xam du xam foo bokk du xam fu bokk waaw lu rek la nga saamu nga yaatu dënn yëg ne lan ak mbaax la yàlla deful ci génn kër fépp la ko def def ko tasaare allahu akbar léeg la nga dem fedd gis fa ku baax ku gën ñëpp demaat fee gis fa keneen ku baax ku gën ñëpp waaw suñu waajur wii ci kër gi ci ci misaal la bokk suñu Cheikh Khadim yàlla ko yàlla ya jàppale te yokk ko wér ak ñu bari ci dëkk bi dama tàmbalee ci moom rek tasaamuh kon nekk benn yomb nanu wax dëgg yàlla bu ñu fi li xaamaloon jenn waaye ci timis ji benn sëriñ na ko doxal ñu julli timis jot ñu li xaama noppi rek mu ne iza jaa dañ ko wax ñun ñépp a koy wax subhanallah lu tax tàmbaleel ci faatiha lañ koy wax ñépp mu jàng ba mu yàgg rek au lieu mu rukkoo rek ñu cëpp jëbi ji suuf ñu ne ko subhanallah fii ba Makka ku ko def rek ñu ne la kon nag nun day pareel na nu kon ngir nekk benn jéego yi rek moo ci des Euh, sunu mag ñi fi nekkoon te nekkoon yor ay tariqa ñoom bokkuñu woon ay tariqa waaye benn lañu woon bokkuñu woon nag ay tariqa waaye benn lañu woon mooy lan dañoo bokkoon hiwaaya bokk shu'ur defe naa ne ñuy jàng démb ci réew mi xam nañ lu yóbbu maam jaara buso fële ca poroxaan diggante maam Mor Anta Seleek sunu maam ja ma ba joxu ba ñoo lu ñu jàng démb xam nañ nu mu demee kon bokk lu yëg ñoom ñaar te bokkuñu fu ñu nekk moo leen tax a ànd foofee ba ma ba joxu ba des ca somb ba ahmad seexu taala taale ja it wàcce na ba lool lañ déggoon ñoom it dem fekki ko yoo yëg ne yëf yi benn la mag ñi nag li leen ko mayoon soo demee ci al muridiya wala nga dem ci at tijaniya wala nga dem ci al qadiriya benn masab lañ amoon muy al masabul maliki radiyallahu anhu moo tax boo daan jàng boo jógee daarul mu'ti dem kebe meer di li sam jàng li nga jàngoon fii moom ngay continuer fële lu tax ndax daara ji jenn la woon ndax boo jàngan alxuraan riwaaye warshi ngay jàng am déet warshi moo fi amoon boo fi jógee kon yóbbu fenn di fa jàngi li nga jàngoon fii moom ngay jàng fële rek moom nga xam parce que daara ji nga jógee ak daar ji la li ñuy jàngale benn programme la bu lax bu bu bu bu njàng mi masaan a jeex nga dal Laxdari daara joo dem nag Laxdari bu jeexee nga teg ci lëwalëg ñoomen masal misbaahu saalik ak euh, al muqaddimatul nga xam ne téere daara yenn la woon donc benn la benn googu tariqa yi musta bari ba xajale mag ñoom yàlla na yàlla fayal ñu leen waaw ndax ñoom xam nañ ñoom ñépp menn maam lañ am muy maam maharam mag ñi ñi ci sant Mbàkke ak ñi sant si menn maam lañ am mooy maam maharam waaw xëy na yeen ñi fi jàng ci yooyu jàng démb gis nañ maam maharam ñi càllal ak ñi sant si wàccee ci moom ak ñi càllal ak ñi sant Mbàkke wàccee ci moom waaw sunu maam jooju nga xam ne daa dégg ñu jàngal xuraan ca ca ca naafile ga rek mu mokkal ko <laughs> waaw waaw góor ga day naafile rek na ca kanam di tari rek moom àgg mu ne dina tiwa naa si maam ma maam ma xaram ne ko ma tari mu ne ko waaw mu tari mooy maami gaa yi nag <laughs> yàlla nu ko yàlla fayal <laughs> yéem na leen de ñun lañ daj ci alxuraan laa ilaaha illallaah yalwaani boole cere ak laax ah, ak xóot lépp nga boole ko ci leen dab lekk di fanaan ci àll bi mënoo fexe ba mokkal moom mu ñëw ci weeru koor wa dégg koy naafila alxuraan àdduna na jëltu waa naafi mu ne ko ma tari mu ne waaw mu tari ko waaw noonu la yàlla def su bëggee denc ay xam-xamam ndax xam ngeen ne am na ñoo xam ne luñ mës a dégg benn yoon mokkal ko kere bi suratu taw ba wàccee te fekk Abubakar Siddiq jiite aj ga Seydina Ali la fa fekk mu ne ko kaay dem nga jànge ko ca aj ga léegi fii fii ak Seydina Ali toog yonent bi jàng ko ba mu jeex da ko mokkal dem jàngi ko waaye bind ko discours jox ko fi da ko jàng ba mu jeex rek bara'atu minallahi lay rasuli ba mu jeex rek Seydina Ali mokkal ko dem tari ko bi mouvement islamique xewee nag la ñu commencé jëli riwaaya Hafs indi almasahib bu peuple bi ñurut boo leen joxee loolu ku ci nekk lam yor day wax ni li ma yor a baax foofu la tàmbali affaire bi tàmbali c'est-à-dire dimension bi war a indi mazahib yi indi imam Shafi imam Malik Abu Hanifa ak Hanbal wuute gi ci ñoom ki ne ci daara mën na koo xam waaye ki nekk ci école wala mu nekk université mënu koo xam kon lu muy wax sama mos moo gën sa bos coow la tàmbali. riwaaye Warsh daal di ñëw riwaaye Hafsa fekk si ko Xaaluni fekk si ko ki ki ki miinul yooyu moom it ki xam daara day xam ne riwaaye Hafsa riwaaye Warsh yëpp alxuraan la su yas laa naaran. ak sa yaslee naaran wa yaslaa saira ak wa sallaa saira jugut waa ji dañ ko dugal sawar moom du mucc du mucc de sa yaslaa ak wa yusalla wala wa yusalla ak wa yaslaa lu ci mën di xew rek waajaa ngi biir sawar ñi ñi jàngoon xam nañ ko mais ñi jàngul xamuñu ko mooy lan mouvement islamique bu ñëwee moom daf daawul jàngale day former te formation doo ci doo ci doyal moo tax foofu boo ko munta boo ko munta téye bu dëgër mën naa xàjjale te doo ko yëg ngeen baal ma waaye dëgg la de mouvement islamique li ñu tuddee al xarakatu islamiyya bi mu fi fekkee tarixa yi mag ñi dañoo gën a yeewu gone yi mag ñi fexe ba am benn riwaaya rek te pourtant yeneen riwaaya yi xamoon nañ ko am benn masëb rek te pourtant yeneen masëb yi xamoon nañ ko waaw soo yëree téere seen Shuayb bu yii mbaa nga déglu waxtaanu Cheikh Abdul Quddus rahmatullahi alayhi mbaa nga déglu waxtaanu kenn ñoom danga xam ne liñ xam tey ñun lañ xam ñoom démb ko ëpp waaye ñu xam ne bu lépp wasaarooyee kenn ku ne da bëgg topp aw yoon kee topp yoon xajali ko tàmbali am lu rek la te bu ñëpp àndoon fii jóge dara Darou Moukhty gii jëm Touba di sept personnes bu ñuy àgg garage di am seen place ndax ñoo bokk fuñ jëm am déet waaye dee sept personnes te bokkuñ fuñ jëm mën nañoo fanaan garage loolu mag loolu la mag ña xamoon waaw benn chauffeur nga fay fekk ba dëgëru fi rek mu boole leen ñëpp ci oto bi fu ngeen dem ñu tubaab mu ni yëg leen ndekete yi bokkuñu fi ñu boo génnee fii dëkk bi nga njëkk nu mu tudd Daaru jenn waaye daal di génn paasam ko man fii laa jëm si woon bi des siis <laughs> mu àgg misara jenn waaye ne ko ah may di ngeen jégal ma fii laa yem mu wax na kon dimatuma parce que loolu moo tax mag ñi lu lañuy xamoon yàlla na yàlla fayal ñu leen ñoom ñëpp ñu ànd am benn ma benn mësëb benn riwaaya benn nangam benn nangam moo leen taxoon a nekk benn maa ngi nettali gaa ñi démb sama waxtaan yi ma amoon kero ba Senghor wooxee Serigne Fallou ak Cheikh Abdul Hadj Abdul Aziz une jot na tey le vendredi soxla na leen audience suñ Abdou daal di agsi ne ko Senghor tey kat daa xat waxtaan xaju fi dañuy julli ji jumaa bu ñu paree dañu xadara xanaa jàppal ko beneen yoon Senghor ne du problème suñu Abdou si dem minute yu tuuti sëñ Fallou agsi rahmatullahi alayhi bi mu agsee ñuy ubbi buntu oto bi mun a jarul ubbi daal di wàcc weer bi daal ni suñu ab du ñëw na am ñu ne ko waaw ñëw na ba dem mu ne lim fi wax daal yokkuma ci baat wàññu ma ci baat wasalaam daal di ñibbi loolu mooy nekk benn loolu mooy nekk benn yàlla yàlla fayal ñu leen te xeer ñu ci ñun tam ñu jóg ba def noonu bi ma mouvement islamique defee noonu laïcité bi réew mi doxe joué ci rôle bu rëy ci xàjjale koo gi laïcité mi réew mi doxe lan mooy laïcité mooy réew mu wax ne duma doxal alquran duma doxal xadiis duma doxal sunna te danaa dox al almaniya faslu diin ani dawla ba ñu ko defee ñoom al almaniya lay cité moom rekk lislaam am ci wujj ak garab la lislaam ak garab la menn paxa fi nekk da ngay jëmbat laïcité baa nga jëmbat l'islam moo tax moom laïcité muy géeralu nag bu gaa yi àndee sama affaire du baax kon léeg-léeg mu géral yoo xam ne boo xoolee ba ci biir du luy boole boo xoolee ba ci biir du luy boole bokk na ci loolu sunu code bi code de la famille ndax boo demee ci alquran ci suratu nisa sunu borom nga wax fama lakum fil munafiqina fi'atayni iltaqat fi'atayni wala wa arkasahuma la arkasahum lu tax ngeen di am ñaari position ci bu ngeen bëggee régler benn affaire yéen jullit di pourquoi yàlla nee na loolu bu fekkoon day jaaxal may wax jaaxal na ko pourquoi ngeen di am ñaari position ci benn affaire ñaari position warul woon am benn position rek mooy benn taxawaay waaye fi saa boo tuddee loolu ci penc mi li yàlla wax ne am na ñu leen di taxawal jullit yépp war noonu loolu naqari leen metti leen ñu yëg ni benn wujj la fi lislaam am mooy la laïcité moo tax boo amee am xew boole boo ci wootee ña la cay si bu ñu jëlee discours fi nga doon jaare si discours du bokk ak ñoom fi ñu jaarale seen bos ndax seen message du benn moo tax yal na yàlla fayal ñu sëriñ Modou Moustapha alxalifatul awwal su ma saane xewlee màggal discours bi benn lay doon ab téere lay doon da koy bind jàng ko séddale ko nit ñi ko dem léegi la ñuy def cérémonie joxe kàddu gi boo waxee ba noppi jox ko kàddoom moom tam mu mu jàllale message am sëriñ bi maa ngi la gërëm <laughs> daal di wax benn bayit damm ko <laughs> damm ko <laughs> kenn mësu koo gis rek wala mu wax benn hadis damm ko waaye daal na wax rek loolu def na lu baree baree bari ci taxale ko jullit yi tey waaw mbokk yi yàlla nañ nekk benn yi ma doon jot a wax mooy li xam ne moonu jik mooy lu nekk benn boole li am te gis nga bi fi yonent bi jógee sallallahu alayhi wa moom bi mu fi nekkee dafa nekkoon jënn jëmm joo xam ne dimension yépp moo booloo ci moom bu fi jógee dimension yi day séddul nit ñi dañ koy séddoo defe naa ñi ñuy siiwar ci màggal gi doon naa ko wax ci benn siit Serigne Touba radiyallahu anhu bi mu fi jógee gis nga li ci Serigne Fallou jël dimension bi Serigne Fallou jël ak bi Serigne Abdoul Ahad jël ak bi sëriñ Saaliw suñu xarit ba jël ak bi sëriñ Abdul Xaadir jël yooyu ku ci nekk boo seetloo dangay xam ne kii dimension bi mu yor spirituellement wóote nag bi kii yor waaye ñoom ñëpp nag dafa boole woon ci jënn jëmm ñuy wax Sëriñ Tuubaa yonent biir noonu la bi mu fi jógee Abubakar dafa am lum jël Omar am lu mu jël Usmaan am lu mu jël àll yu am lu mu jël gaa yi di jël bi mu ñëwee ba ci fii tey jii sëriñ bii am na lu mu jël sëriñ bii am na lu mu jël léegi nag yooyu ñu jël buñ ko booloo rek daal nekk jëmm yonent bi bu ku nekk demee nag du baax am déet xoolal sama jëmm ji ma toog nii yàlla dafay boole loxo tànk bët gémmiñ bakkan nopp bopp yooyu la fi yàlla boole loo fi laal rek boo ni kii kana mën a la mana a waaw kii kana ma man nga ni kii kana ma ne man nga kii kan man léegi anama ana Alioune Sall te kat bu ma faatu woon bañ tëral ma ci bun ci buntu jàkka ji nekkatuma ko te ciir yaa ngi fi kat waaye nekkatuma ko kon nekk benn rekk nu jig mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka mathalil jasadil wahid ka mathalil gis nga taas bi yàlla santoon bët kero ba yàlla sakkee bët ba fii nu toll loolu rek mooy liggéeyu bët moo tax bët bu xëyee rek moom ma ca xool ba rek te amul benn cër bu naan ko puusal ma xool loxo it la yitteem rek bu xëyee ca lay nekk tànk mooy déplacer gaa yóbbu leen fenn am déet nopp féetu wu dégg gi rek waaw wa ja'alna lakum as wal absaara wal afida ñoom ñëpp parce que ñoom ñooy ànd liggéey bi door a mën a nekk benn nun tam nun ñëpp mën a liggéey bi nekk benn gisoo techniciens yi gars yi dañu am lu jël image am lu jël son waaye table de mixage bi mooy mixateur yi wa ja'alna lakum sam'a pour en son yi wal absaara pour image yi wala afida pour mixer son yeeg image yi <laughs> ci table de mixage waaw bu ko defee ci ngay kale yi kii dagg yi defi nangam dëkki nangam yàlla nekk benn moo tax xoolal rek liggéey boobu bu nekkee benn li muy amee solo nga xool waa ji di wax image bi nekk fi ñu ànd ñoom ñaar bu dul technique technicien bu aay da gis waa ji day wax ba ñepp wax ji door a ñëw ndax moom du du professionnel léeg-léeg ngeen gis ko télévision yi waa joo ne wax ba noppi wax ji door a jóg nga door a dégg wax ji fiqul kon nun ñii toog ak ñuy déglu li ñuy tuddee ixtilaaf nun koy dégg nga xam ne du nu gaañ nu yëg ne benn lañ nan la ñuy dégg ñu tudde fiqul ixtilaaf dafa am lu ñu tuddee xilaaf ak ixtilaaf xajjali ko ak wuute waxoon naa sànq ne niroo mën nañ koo ñàkk def waaye ñàkk nekk benn duñu ji xilaaf mooy ñaar ñu bokkul fu jëm ixtilaaf mooy ñaar ñu bokkut nu ñuy demee fu jëm ñaar ñu bokkul fu jëm ak ñaar ñu bokkut nu ñuy demee fu jëm bu ñu fi jógee dem dem Touba bu ñu demee gaaraas am na njaga njaay defe naa am na njaga njaay car rapide am na am na sept places am na kalandoo bu Dakar am na stop waaw ma kon ñu ñépp ilaa Touba waaye bokkuñu ñu demee loolu moo wutale xilaaf ak ixtilaaf arab da ci yokk taa rek xilaaf ixtilaaf xilaaf nag baaxut moo tax doo gis benn addis naan xilaaful ummati rahma déedéet ixtilaaf moom mooy mooy problème ixtilaaf nag moom rahma asbaabul ixtilaaf kon nanu moytu ba buñ am xilaaf ixtilaaf nag wàññu dara asbaabul ixtilaaf ixtilaaf léeg-léeg mu am waaye dem di juri xilaaf maanaam bokk fuñ jëm te wóote nuñ fay demee léeg-léeg nit waru ci waru ci boppam mu yóbbe ko waru ci boppam mu wutale ko nit ñi luy waru ci boppam mooy bàkku rek waru ci sa bopp ba defe ne yaa fi raw yaa fi man yaa fi gën yaa gën a xam yaa gën a tabe ba bu ñuy tagg jikko yooyu luñ la ci jox du la doy loolu bokk na ci la sabab ixtilaaf am nga xam ne waa bu fekkoon ab réunion tey su ñuy def résolution yi buñ dugalul li mu wax bu ëllëgee du ñëw boo bokkee ci daayira bu ñuy présenter bu ñu ko présenter bu suba mu bàyyi kooku li muy indi ci ixtilaaf day bari lool ndax su fa jógee la muy liggéeyee mooy lu gën la jël mbooloo ma ijaab bi ra'yi dana ko def waaw maa fi gën a rafet xalaat bu ko nit jàppee rek dina ko def ñaaral ba ci yi koy def mooy xubbu zaati wa tibaa'ul hawa xubbu zaat mooy lan maanaam jëmm te fi ne mbubb yun sol buñ ko summiwut ixtilaaf day bari lool gis nga bu ñuy dem Makka am na limite boo xam ne bu ci ujaaji tollee rek sharia ne sumeeku leen am na limite boo xam ne bu ci ujaaj bi toll rek sharia ne su leen gis góor ñi daal di summi seen survêtement summi seen xaftaan summi seen grand mbubb summi seen mbaxana summi seen caaya isaan daal la sax danga koy summi nu ñu def sangu wodd ndax yàlla dafa bañ ñi wër kaaba ga te duñ nekk benn ndax li ñuy wëri lenn la mu ne acca acca way leen ñëpp ànd di way labbayk allahumma labbayk ñu ko syndicaliste yi defe labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak buñ demee di wër benn doñ allahu akbar yàlla ñu nekk benn musaati googu du la yóbbu mukk ci ngay julli naan yàlla iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in kon gaañe la subhaanallah am dit loo bañ a bañ a bañ a ànd ak nit ñi fokk nga boole leen ci julli gi ne iyyaka na'budu maak ñoom nga mere sa surga ba doo ko jox reer du julli boole ko ci julli gi nga nga mere sa aaw ba ba ngay julli doo ko ba ngay joxoo ko dépense waaye boo julli boo ne iyyaka gën na ko na'budu maak sama aawa yàlla dugal ko waaw loolu boo ko xamee rek nekk benn yomb la mënoo fexe bu doo dugal nit ñi ak looleen mere mere mere iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina ñett na nasta'inu ihdina ba ci li sabab ixtilaaf ci wàllu jikko mooy alxirsu ala zaama mooy xër ci bëgg a jiite ma jiite waaw man maa jiite gaa yi jiite Dakar léeg-léeg génn ilimaan ne maa jiite ci jàkk ji dëkk ba mu nekk baraat ma léegi nag <laughs> maa fi jiite dëkk ba mu nekk baraat ma ne waaw léegi nag loolu mooy alxirsu ala zaama maa ngi gis sëriñ Maam Mor Mbacke bu Cheikh Mouhamadou Moxtada bind ci benn téere bu ama am solo bu tuuti ci xubbu zaama ak nee na ni muy def ci daayira yeeg association yeeg mbooloo yi lim ci def téere bu am solo ñeenteel ba ci liy sabab ixtilaaf ci wàllu jikko mooy zoo danni bil xayr zoo danni bil xayr maanaam ñaaw njort ñaaw njortu ci jàmbur maanaam gis nit rek ni kii def maa bañ waaw bala nga xam daf laa bañ demal ci moom mooy kañ walla ñaaw njort ci nit jenn way bind daal ne tasawuf baaxut nga ne kon ku am tariixa baaxu dafa bind rek ne tasawuf nga ne kon ku am tariixa baaxu déedéet bi mu ne tasawuf baaxut da nga koy laaj ban tasawuf nga wax ban tasawuf nga wax ni baaxut mbaadu mooy tasawuf ba nga xam ne moom la Jibril indi loon yonent bi booba ngay wax mbaadu ker ba mu koy wax naan maa huwal imaanu maa islaam maa huwal ihsaanu ihsaanu keroog loolaay tasawuf boobu ngay wax bu dee boobu de benn tasawuf gënu ko waaye baaxul rek nga ne ñëpp baaxuñ benn xale dafa dégg ñu naan Sayyid Qutbu pas-pasam leeru Sayyid Qutbu mi bind fii si alxuraan jenn waaye bind ne pas-pas Sayyid Qutbu leeru kenn waratu wax rahimahullah allahu akbar waxuma laa nag radiyallahu anhu xale ba gaa yi wut benn téere buñ tuddee maalim fi tariq dagg paas bi dagg paas bi abal ko ko bi mu ko liiree ba noppi daal dem ci waajib ko abal ne ko wallahi la azim musuma gis ko ngandee mu ne ko kan mu ne ko bi mu abal démb mu ne ko mooy sayt xutb mu ne ko waxoo dëgg mu ne ko moom la mu ne al mukk du moom mu ne ko parce que li tax nga ne du moom mooy dangaa dégg aw xasam ci ab noonam te liiraloo ko loolu mooy suu zanni dégg ñu wax ci nit dara nga dànd ko daal di d'accord ci wax jooju ñu ko wax toog na yow di xaar loolu bokk na ci li indi ixtilaaf ci biir jullit yi yàlla nañ ci mucc ñeenteel ba gaaw ci tuumaal nit gaaw ci tuumaal nit nga xam ne da nga benn affaire rek ñu tuumaal la génn la ci lislaam bi déedéet bàkkaar ak kufru du benn bàkkaar ak kufru du benn lan mooy bàkkaar mooy jullit bu juum def lu ñuy tere lan mooy kufru mooy génn ci diini ji yombewul noonu kon tuumaalaati yooyu juróom-benneel ba mooy ak taassub mooy par parloo far nag dagan na far par parloo baaxu yonent moo ne man maata muta'assiban daxala naar ku dee ci par parloo dem sawara far nag dagan na luy far bokk fenn far mooy bokk fenn lu dagan na kum neex fu la neex bokk waaye nag bul par par parloo ba wax ju jógewul ci sa waayi biir bul par parloo ba wax ju jógewul ci sama sa biir bul par parloo ba wax ju jógewul ci sam réew biir waaye bul parpar la wax jógut sa parti wérut loolu ku ci xas mucc rek mucc nga ba faw yàlla nañ ci mucc waaw asbaabul ixtilaaf al xuluxiya mbokk yi mooy juróom benn yëf yooyu waru bëgg sa bopp xër ci jiite ñaaw njot gaaw ci tuumaal ak parparloo bu dee asbaab al ixtilaaf al ilmiya li jëm ci xam-xam kooku du problème ndax ixtilaaful ulama wal fuqaha bari na lool téere fiq yi looloo tax mu bari téere tafsir yi looloo tax mu bari jenn waay kabar ne nii teg loxo yi fii jenn waaye kabar wàcce bu leen xuloo ginnaaw yéen ñépp ngi julli waay waay bu leen xulo ndax ki yor loxoom di lekk ci laax bi ak ki yor as mbatt di lekk ci laax bi ñoom ñépp dañuy lekk am déet ki yor kuddam di lekk laax ak ki yor mbatt bi di lekk laax ñoom ñépp laax lañuy lekk foofu ci fuqaha yi daaw ñu am problème kii day julli tàmbalee bismillahi rahmaani rahim kii julli tàmbalee alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne leen amu leen problème loolu ci téere fiqi moom mi ngi ci macha allah bari ci lool tabarakallah léegi nag ki xamul loolu mën na koo fekk ci biir def koo njombe mbokk yi al ittihaadu farida wa darura booloo nekk benn alxuraan nee na farata la te munta ñàkk bismillahi rahmaani rahim sunu boroom daax ci alxuraan ne inna allazina farraqu diinahum wa kaanu shi'an lasta minhum fi shay nga xam ne dañoo xàjjale seen diina tàqale ko kenn ku dajëm fenn ñuy parparloo nekk ay mbooloo mu ko mu ne ko séqoog ñoom dara xam nga loolu danger bi nekk ci shirk moo nekk ci tàqali koo kon ndax shirk daf ne wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'wahu an-nar kon ndekete yàlla ak xajjale jullit yi benn danger la innal lazina farraqu diinahum wa kaanu shi'an lasta minhum fi shay nga xam ne dañoo xajjale diina ji di parparloo di parparloo loolu la loolu la waa ji doon jéem a indi barki démb ca télé ba par par la mooy lan pour fab ne Sidina Ali moo gën Abubakar moo gën Omar moo gën Usmaan moo waroon toog ci xilaafa ga loolu yitteelul jullit yi jullit li la yitteel mooy bu fi yonent bi jógee ka toog a gën ka ca teg ca teg ca teg teg ca teg ca teg waaw dama ca xasiid ak sunu mag ma bu leen di indi ñoom saxaaba yi di leen way sax Abubakar lañ njëkk teg ci Omar teg ci Usman teg ci Abu Sibtayn noonu lañ koy tegalee ba 2009 <laughs> ba 2009 noonu la doon tegaloo waa ji ñëw bëgg ñu ko teggil bëgg noo indil ne Seydina Ali moo gën moo waroon ci xilaafa gi te projet bi bu àtte woon nañ ko ba teg ko. su li ay nit nag di leen tegal projet di leen attewaat loolu moom nun suñu suñu yitte ak suñu temps mayuñu ko li des ci dund gi at-tafarruqu jarima wa xatira taxalikoo gi ak tooñ la waaye it euh, lu metti la tafarruq ñépp dem kenn ku ne dem ak sa barab day tax ku ñëw ëpp ñu doole tàqali ko xeet wi laysa qadaran laziman maanaam ne yàllaa ko dogal yonent bi waxoon na ko léeg-léeg dañuy jàngalu addis iftaraqat alyahuudu ila ihda wa sab'ina firqa kulluha fi nnaari illa waxida léeg-léeg ñu jàngal ñu addis boobu ñu bari ñun gis nañ ko addis boobu liñ la ci bëgg a jàngal mooy xàjjale ko gi munta ñàkk ndax ñi war a dem sawar dañ fay dem nga ne waa ji kuy dem aljanna mu ne ñun ñi nga xam ne ñooy groupe bi sowe loolu lay wax alfirqatu najiya ñun ñooy groupe bi sowe léegi nag groupe boobu ku ca bokkut pour ñoom ila sawara te groupe ba nag <laughs> day am lu ñuy wax ni nii ngay mel door ca bokk waaye addis bi mbokk yi yaakaar naa ñi fi def mustalahul xadis bari na gis nañ la ci Ibnu Hazm wax ñaareel ba mimma yusliju sudur xadis bi ñëwul ci Buxaari ñëwul ci Muslim te wuute na ak alxuraan alxuraan daa wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas defe naa ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan kaa ngi nekk fi xeet yi yéen a ci gën hadis bi daal di ñëw ne xeet yi yéen a ci yées kon problème day am kuntum xayra ummatin yéen de yéen xeetu muhammad xeet yi yéen a ci gën ñu ne ko luñ ci gëne mu ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah moo tax yéen a fi gën hadis bi moom daal ñëw ne xeet yéen a ci yées ndax yéen yahudi sax leen tane ñu ne yahudi yi daal mu ne yahudi yi soixante onze kuréel lañ yëpp sawar bu des benn nasaraan tàqali ko soixante douze kuréel yëpp sawar bu des benn yéen jullit li ngeen ñëw tàqali ko soixante treize kuréel kon yéen a fi yées léegi yonent bi moo alxuraan fii ci hadis bi dafa mel ni kon contradiction dafa am te loolu du am kon la ibnu Asim waxoon ci hadis ba mooy bëgg a ñëw kon yonent bi indiwul addis pour tàqale ñu walla boog déggin ma baaxut waaw sax sax wala sëriñ ah déggin ma baaxut mooy lan bu fekkee yahudi soixante onze kuréel lañ niñ koy déggee mooy ba nangoo woon wax ne Muusa Rasulullaay mooy sowe bu dee nasaraan yi soixante douze lañ ba nangoo wax isa rasulullah mooy sowe xeetu muhammad nag ku ne mooy jullit yi déggoo addis bi ummatu muhammad dafa am ay yahud ci biir am ay nasaraan ci biir am ay mushrikuna ci biir loolu maanaam ummatu muhammad mooy bi yàlla yónnee muhammad ba yowmal xiyaamati ku fi feeñ rek ci ummatam nga bokk bu ñu waxoon ne addis bi wér na kon dégg nu la ñuy walbati bu ñu waxoon ne wér na waaw ba ba adduna tukki nag ku fi feeñ rek ummatu muhammad nga ummatu boobu nag ñi ci na nga wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñooy alfirqatu naajiya waaw ñun ñooy sauvé waaye bu kenn defee ne da ñëw ci biir jullit yi génn ci ay jullit yu du sauvé ak jullit yu sauvé ana wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda daal di dugal groupe bu tuuti aljanna dugal groupe bu baree baree bari sawara di xool nit ñi rek yow safara daal ne kee yow tam safara yow tam safara lu tax ñenn ñi ñu naan leen da ngeen a yor lii ñenn ñu naan waxu leen lii ba ñëpp dem safara mu des na groupe bu ndax boo xam ne bii mëtaguñ ci jullit yi 3 mbokk yi daa addaimul fikriya fi fiqhil ixtilaaf maanaam bu ñu bëggoon ndëgër laa yoo xalaatu wuute gi nga xam ne bu amee duñ wàññi dara ixtilaaf mooy lan nan xam ne al ixtilaafu fi fi l furu'i wa raxma wuute gi ci téere fiqi munta ñàkk te it yërmande la Égypte da ngaan sa jabar walla ngeen am problème ngay dem tribunal ci xaadi ba nga ne man kat duma dem ci xaadi imaamu Malik ndax damay ñàkk jabar ñun la fooy dem nga ne xaadi imam Shafi'i laay dem ndax ma jolaat sama jabar parce que ci imam Malik boo ne sa jabar may naa la sa baat ñàkk nga am déet waaw naa la sa baat rek ñàkk kon buñ la attee ca ca ca ca tribunal boobu da ngay ñàkk nga dem tribunal imam Shafi nan nañ ma attee fii ñu ne benn fase la nga jëlaat sa jabar ngeen ànd ñibbi raxma raxma waaw te it <laughs> ixtilaaf yooyu du yàq bokk na ci daa im yi ittiba'u manhajul wasatiyya maanaam ab jullit lu muy dugg na nekk ummatan wasata ëppal baaxut yéesal baaxut diggante bi moo baax ñetteel ba diingat yi ak ak lu ñut yi di xóotal ñu bàyyi ko parce que xóotal gi léeg-léeg nga xóotal ba doo àttal li ngay xóotal laaj ko banu Israël ba leen yàlla ne isbahu baqara baqara rey leen aw nag rek ud'una rabbaka yubayyin lana ud'una rabbaka yubayyin lana ba nag wa doon foo nag woo xam ne nag wu nag wu mboq curr foo koy jëlee ci koo xam ne boo génnoon fii gisul nag rey ko rek am nga lañ la wax isbahu baqara am déet ud'u lana rabbaka ud'u lana rabbaka ud'u lana rabbaka seen borom ne la nag bu mboq cur mboq nagu jon nagu mel nii <laughs> waaw gaa yi wër Sénégal yépp amuñu ko ñu dem Gambie wër Gambie nag wa amu fu ñu dem Mali amu fu ñu dem Guinée Bissau door ko faa fekk dem fekk abawal bawal yor ko jëfañ-jëfañ ba tàmbaliwaat bawal bawal buy jaay nag ñu ne dañ doon wër aw nag bu mboq ñu gis ne yaa fi amul nag bawal bawal mu daal di xool fa leen jaayut bawal bawal xool fa xale yi dañ koy jàpp ba ne Coca-Cola daa xaraam am na ci xale yoo xam dem nañ ba ne mburu daa xaram mburu mii ñuy lekk nii ñu ne daa am taxmiir lawir ba ñu ciy def mënul fu jëm di ko def ba ne boros de temps yi dafa xaram ñu ne parce que bëñ yi ci geenu mbaam ko wala xawma mu yën yooyu yooyu day tas penc mi daf koy yàq yonent bi nee na li xaram dagan leer na li dagan leer na am na lu fi yàlla ne ñukk waxu ci dara bàyyi leen ko fi rek ah? ñoom yabooy ca lañ bokk mhm. bokk na ci daayim yooyu yu jëm ci wàllu euh, al fikriya mooy ñu bàyyi xel ci muhkamaat yi te gëm mutashabihaat yi ndax daa bokk ci lu jul ixtilaaf mooy muhkamaat hunna umul kitaab wa ukhra mutashaabihaat fa amma allaziina fi quluubihim zayg fa yattabi'uuna maa tashaaba min ibtixaal fitna ibtixaa ta'wiila mutashaabihaat yi mooy lan la gaay yi doon def ca télévision ba nan la yàlla tooge arash waxtaan ba jeexal te waxuñu dara ñaari waxtu waxtaan nañ ko ba jeexal ti waxuñu dara boobu foofu boo bëggee wax looy wax kayfa stawal kayfa stawal rahmaanu alal arsh looy wax al kayfiyya majhula ah wal istiwaa'u ma'lum léegi nag looy wax waxuñu dara ñu wax ba jeexal te waxuñu dara am na ci penc mi ñoo xam ne foofu la ñu bëgg a nekk léeg-léeg da nuyu nit mu ne la naka imaan bi di nuyoon teg nit naan ko naka imaan bi li yow lan nga bëgg a wax yow loo bëgg a wax wala xool ni ne ko yow sa pas-pas leerul ah yow kañ nga xotti fii ba génne ko xool pas-pas bi delloo ko ci te yonent bi ci wàll ci wàllu muhkamaat nee na pas-pas bi wér bi mooy ki nga xam ne bu ñu noddee mu ñëw isa ra'aytum la ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman am déet nodd nañ ñëw na ñu ne la gëm na yàlla nga ne billaahi gëm na yàlla yàq waaye nag bëgg naan ko gëmoo yàlla ndaxte sa pas-pas léeru ku dem yàlla taxut laaj ko saaba yi ba ñu ba ñu reyee waaja ah fatabayyunu leen yàlla wax fatabayyunu kat kii ngeen rey nii moo yéen a yem te kat ko kuntum min xam nii mel ngeen meloon fa manallahu alaykum kon nag fa tabayyinu kon nag sa mbokkum jullit boo ko gisee del jàpp ni moo la gën allahu akbar waaw kere ba ñuy ziar sëriñ Cheikh Khady ci màggalu daaru gi waxoon naa ko ko mën na ko yaanu gën mën na ko yaanu ëpp ay rakka ëpp ñu weeri koor yoo woor ëpp ñu loo sarax ëpp ñu la wàcce kaamil mu ne waaw mu ne ko ngóor su tuuti si kanam moo ma gën kon man ñëpp a ma gën mu ne ah mu ne ko kii maa ko ëppi bàkkaar ëpp ko caay-caay ak ngëngate kon moom ma gën noonu yëf yi ab jul nun lay def jàppal na ñi la màggal a gën jàppal na ñi la ndaw ñi la gën a ndawal a gën yow nga ne ci diggante waaye jàpp na yaa gën payi paska <laughs> yaa gën xale yi parce que léegi tey doo gën kenn ah léegi tey doo gën kenn juróomeel ba ci addaayim alfikriya fi fiqil ixtilaaf mooy moytu dogu ci masala alqat'u fi lmasail wal inkaar jékki-jékki rek ne nangam amul déedéet yow mën naa am sam jàngal fa àggut Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu def daan wax ne yéen doomi soxna yi teey leen ñu ne ah mu ne man qalla ilmuhu kathura inkaruhu ku sa xam-xam tuuti da ngay diingal rek góor ga daa julli ba sëlmal rek teg loxo ba nii benn xale ne ko ne ko xaram <laughs> bidaa góor ga lamb poos moom wérantu tak moom de lamb poos ba ne ko jërëjëf doom xammee bi de arek laa doon wër ak sunna daal di koy jox ñaari téeméer waaw ne ko léegi limal ma limal ma sunna yi xale ba ne ko xawma yépp mu ne ko kon bii da caa bokk ci yi nga xamut xam nga jékki-jékki doogu ne til lépp benn affaire nangam amul yow àggagoo fam nekk mën naa am téere yi tuute ci ñëw Cheikh El Hadj moo ko doon téere yi tuuti moo ci ñëw li ci ñëw tuuti lañ ci jàng liñ ci jàng tuuti lañ ci dégg liñ ci dégg tuuti lañ ci jëfe liñ ci jëfe tuute ci sell te li ci sell xamuñ ba xam yàlla nangu na koom déet am déet kon kay fëgg sa dënn teel na ak jékki-jékki rek ne nangam amut ku dem àggagoo ca rek dal na benn borom xam bu ñuy wax albani rahimahullah ci wàllu hadis waaw léeg-léeg mu ne hadis bi wérut nga dem ci beneen téere rek fekk ci mu ne wér na am na benn xale bu ay bu buy bind tanaaqudaat albani def na ci juróomi tam xaw ma juróom benn hmm? waaw tanaaqudaat albani yàlla ko yàlla yërëm dama bëgg wax rek ne jékki-jékki ne nangam amut borom xam-xam bi daawuñu ko wax imam Malik da naan wax nangam mu ne ah la ba'sa bihi wala ñun de duñ ko jëfee wala waa Madina daawuñu ko jëfee yul daan wax waaye tépp rek mu ne xaraam hmm? wala amul fenn waaw ba ba waa ji ñëwee ca sëñ Babacar si def na ko woon dégg naa ñu ne yaa ne tux dafa xaram suñ Babacar si ne ko tigi mu ne ko baqara ba naa si amul tux daa xaraam dégg naa sëñ Babacar si ne ko mën ngaa firi alxuraan lépp a mu ne ko waaw mu ne ko bismillah firil nu ko ma wax la fi nekk waa ji naan bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yëpp li yàlla ak moom rabbil alamin yu yomb firi yooyu <laughs> ba agsi ci alif laam daan yàlla xam lim ci nam mu ne ko déet waxal li firi mu ne ko ah yàlla xam lim ci nam laa ci xam mu ne ko dem foofu la ko def <laughs> ah, waaw comme <laughs> comme xamul lim ci nam mu ne ko dem foofu la ko def mbokk yi xam nga jékki-jékki rek ne nangam amul ci wàllu diine ah waaja nee na réeruma la ñuy wax waaye kenn réeru ëpp nay wax walla nangam kenn ko nangam kenn defu ko déedéet del wax rek mënuma ko walla xawma ko walla defuma ko ndax bis bi ngay wax ne réeruma ku dem am na ko xam ne ay ganaar la reer te am déet juróom benneel ba ci daayim yooyu mooy al ittilaawu ala ala ala ixtilaafil ulama maanaam diir gis nga nit diir yëlal yëral bu la benn boroom xam-xam tënk ci ay téerinal del yër lii ma son naa gis benn boroom xam-xam boo xam ne dafa taalif ab téere tudde ko téere yi baaxul waaw laxdari la teg ca kaw téere yi baaxul la doon lim mu boole ci lax laxdari teg ko ca kaw dem na boole ci yi Ali Sabuni tafsiram boobu boole ci tafsiru jël silal Qur'an téere yëpp yu yëpp mu ni benn wéru ci waaw léegi boo dul yër boo teseeg loolu yëral ko moom dong danga cay yem kon yëralal ñëpp yëralal ñëpp loo yërëgul nag nga maano ca rek téye sa bopp bokk na ci daa im fikriye yooyu yi nga xam ne mooy dëgëral wuute fiqul ixtilaaf mooy tax taxdiidul mafahim mooy déggin yi concept yi su ñuy wax ci dara ñu ñu ñu leeral concept bi ñuy wax ba noppi door caa wax par exemple bu ñaar di xëccoo ci aw bëy te xàmmewuñ ne bëy mooy tef mooy sikket mën nañ faa yendoo coow bay dóorante kurpañ te leen la ñuy wax waaw gars yi dañoo dajee def benn réunion ne dañoo bëgg taxawal benn association islamique nuñ koy tuddee mais allahu akbar ñenn ñu ne déedéet laa ilaha illallah dañ ko tudde bañ xeex xeex ba mbooloo ma tas waaw laa ilaha illallah allahu akbar di xeex ba kurpañante mbooloo ma tas concept yi mafahim yi bu leeree nañ ñu tudde leen ni tudd ñu dem waaw tudde tur yi ni tudd loolu ñu tudde ay mafahim tahdidul mafahim bokk na ci yi koy dëgëral mooy al istixaalu bi umumi bi humamil umma al kubra maanaam li li xeet bi rëyle ñu ne ca te bàyyi détails yi parce que régler détails yi yomb na luy régler détails yi détails yi mooy am na yoo xam ne ay détails la ci xeet bi ni nga toogee hmm, kurus yi nga yor loolu ay détails la est-ce que loolu mun kër la du mun kër léegi nag boo ko defee mun kër di ci liggéey kañ ngay pare ba pare te xeet bi am ay ay ay ay mbir yu rëy yu mu bëgg a régler nan lay def ba asaka mii ñu di ko génnee génneendoo di ko teg ci benn loxo loxo ba di ko séddale nan la ñuy def ba suñu code de la famille bii mu régler ba ba l'islam yi nan la ñuy def ba euh, homosexualité ngóor jigéen mii yooyu la l'islam réglé ne ca nañ ca ne waaye déedéet bàyyi fa yooyu yépp ñëw fekk waa ji di seet noo ko génnee ci diini ji sa programme lépp mooy nu ma koy génnee seen naa ba muy nuyoo ñaar loxo la joxe gis naa bu waa ji ñëw daa jóg taxaw gàttandu ko waa yooyu du mun kar yooyu du mun kar waaw juróom-ñeenteel bi mooy at-taawunu fil muttafaqi alayhi ñu dëppoo ñu jàppalante ci li nga xam ne d'accord nañ ci ba nag ñu téye ko fa nag jàppalante ci yi nu wuute nag aha ñu yaatalante dënn te yëg ne kii lim def mën naa am daf ko yër fu leer waaw bàyyi xadima jaxate kala ñu bari ci yéen xam nañ ko allazi ala llahi tawakkala ca kër ma kala <laughs> bàyyi xadima jaxate kala allazi ala llahi tawakkala ca kër ma kala <laughs> xam naa kër ma kala service lool bàyyi xaaji daa dem Tiwaawan fekk Cheikh Xaaji Malick ñu julli tisbaar mu li xaamal ko bàyyi xale bi jàng ca kaw bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba sërmal maanaam dafa biral tisbaar ja nee nañu takkusaan jot mu biral ko timis jot mu yalu ko gee jot mu ko alaaji Malick julli ci gannaaw am na rek <laughs> ba mu sëlmal yoon wa ñu tàggali ko ñaanal mu ñibbi waxu ko dara mu daal di dab ko ne ko waaw sama jullit démb gi loo ci wax mu ne ko lu ma ciy wax mu ne ko ah foo gisee tasbaar ju ñuy ju mu ne ko xanaa ci yow mu ne ah, doo ci wax dara mu ne ko raw ma la di mu ne ko yaa maandu waaw maanaam foofu ab bind la rek boo xam ne bu ama am solo la <laughs> waaye nun moom loolu day kenn seen xel xalaatu di ko di ko di ko di ko muñaale moom dina tëll fukkeel beeg benn te may ci mujj mooy képp kuy wax laa ilaha illallah téel saw làmmiñ ci moom téel sa loxo ci moom bul ko jéem a génn ci diini ji wala tuaadu man raaytum faahu yuxruju laa ilaha illallah jàng nañ ko noonu ñëpp wala ñu baree bare waaye fekk kuy wax laa ilaha illallah du lu diina nangu ñetteelu tomb bi te mooy addaayim al axiya li fiqi al ixtilaaf li jëm ci wàllu jikko yi lii dëgëral li fi nekk kas néew ba tax nekk benn yomb nu la ca jiitu mooy al ixlaas di def li ngay def te yàlla tax ku la ca fekk nga def ku la ca fekkut nga def te yàlla rek tax boo jóge saw saw dal koy seeti na yàlla tax bu dara tax lu dul moom loolu dina tax nekk benn yombuñ bu ñaaral bi at tajarrud min al mooy bànneex yépp nga sumeeku ci bànneex yaan mooy ndomba tànk yi lay wax yaa fi raw yaa fi man doo moroomam gaañi nga nga sumeeku ci at-taharrur min at-ta'assub lil asqas mooy summeeku ba set wecc ci parparloo summeeku ba set wecc ci parparlo ñeenteel bi mooy rafet njort ci jaambur yi ihsaanu san wan bil axarin rafet njort ci jaambur yi mooy lan ku dul yow rek nga rafet njort ci moom jàpp ne moo la gën jàpp ne moo la raw jàpp ne moo la gën a xam bi juróomeel mooy bul di jam kenn bul di jam kenn bul di diingat kenn bu bu bu njuumte amee del joxoon sa bopp bu yàqu-yàqu amee ci penc mi del joxoon sa bopp jàpp ne yow mii bu yàqu-yàqu amee yow la wala wala du du du sawaay bi nga jàkkaar lool juróom-benneel bi moytu werante yi ndax werante léeg-léeg mu dugal nit ci euh, wax na diwa diwa gën diw diwa raw diw yooya warta nekk yitte yi ñi nga xam ne ñooy toppe ñi nga xam ne ñooy xeet wi nanu bàyyi rek bàyyi werante yi bàyyi xëccoo yi xuloo yi dinañu tax a nekk benn nu ñëpp bi ci mujj mooy alxiwaar xëccoo waxtaan ngir gis dëgg ñu def ko ci billati ahsan ndaxte ci koy def ak yéefar kat la suñu borom waxoon wala tujaadilu ahlul kitaab illaa billatii ahsan kon boo koy def ak jullit nag waxi noppi mbokk yi tomb yi nu woon tiim ko ay tombale yoo xam ne jaar ci pour nekk benn yoon wu gàtt la yoon wu jege la yàlla nu yàlla baaxe ba nun ñépp nu dund ko ndax nu mën a nekk benn ndax nekk benn moonu jig tasaaroo jiginu ndax bareeguñu ñi ñuy song am nañu doole lool am nañu kàttan buñ nekkul benn ñu faagagal ñu bari nañuy pexe lool fu ne ñan fay jaar côté bu ne ñan fay jaar jëy ki jëy kii jëy kii danay ubbi léeg-léeg téléphone su ma nekkee ca rajo ba nit woo ci téléphone ne ma man yow rekk lay déglu ma ne ko unhu waaw <laughs> ndax lan man li may jàpp mooy su ne man yow rekk lay déglu damay jàpp ni mi ngi déglu kenn ci daara ji ci daara ji genn la bu ne man Cheikh Ahmad rek lay déglu ma ne kon mi ngi déglu ñaar ci daara ji waaye duma jàpp ne comme man rek lay déglu am na un damay jàpp ne daara ji am na un loola tax samay waxtaan léeg-léeg su ma jubee loo xam ne lii Cheikh Abdourahmane Mbacké ko waxoon ma wax ko sans complexe su ma rombee na lii Maodo Hadji Abdoul Aziz moo ko waxoon ndax nitu diine ci lislaam daawaar doon koo xam ne kii buy wax diina jël léppay maam la may wax ndax alxuraan ñépp ko bokk dama ziyaar ji woon sëriñ mu ne ma euh, doomi soxna fu mu nekk na yëg na doomi soxna yépp la fa nekkal jenn doomi soxna kepp fu mu nekk na yëg na doomi soxna yépp la fa nekkal kër bi ma ziyaare ji suñu baar yi sama baara loxo bii la jàpp def nii bi nu mu yàgg mu ma nii ne ma li defaroon diina ji démb moo koy defar tey te xam nga lu yàq waxtaankat yi seen waxtaan ma ne ko xam ah, mu ne mooy waxtaan naan suñu mbokki murid yi ne ma li muy tekki mooy kooku daa bëgg boo wax ne moom bokku wala ko waxtaan mu yàgg mu ne sunu mbokki tijaan yi nee na la mu bëgg wax mooy moom it bokku ca mu ne ku ci mucc sa waxtaan baax yàlla na yàlla boole sàmm yàlla ñu bokk fekkee déwén yàlla na yàlla gën fee yàggal xalifa bi yàlla ñu ko fi yàgg fekk yëngutu yi ngeen di yëngutu yàlla def lépp seen téere jëf def ko suñ téere jëf yàlla ñu yàlla boole sàmm sàmmal na suñu pas-pas sàmmal na suñu aqida defal ñu tawfiq ñoo si siyaar nag doomi soxna yi nekk ci biir barab bi yépp xamuñu leen par liste waaye ku leen juum yëkkati nuyoo bi yépp teg ci loxol sunu xarit bii nu fi woo sëriñ moom dina xam kenn ku nekk lam ca yeyoog la cay wàllam nga jox leen ko wala yàlla gën a daal bu mu dakk mukk bu leen ko dakkal waaw nun de sawar nañ ci ñëw ci lool def ci lii te yéen ñu tiyaaba sax man moo tax ngeen woonu fi ndax mu ñu fi wax lu ngeen déggutoon waaye yéen ñu baax ngeen ngeen yéen ñu tiyaaba daal nuy woonu ñëw def ci sunu sunu tuut si yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh turu muassasatul wafaay bi huququl iman ñu ngi yëkkati kàdduy cant ak kàdduy ñaan ci jëf ji nga xamante ne jëf nga ko tey jii di xam ne jot gi néew na te tamit fi nga jóge sori na waaye nag xam li ngay fekk si ak li liñ fi mën a am ci tuyaaba mu jaral la nga déplacé wu ñëw ba fii ngir bokk ak ñun jotaay bi loolu nag nekk na lu rëy rëy ci ñun sori na ci ñun trop kon yàlla na yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam li nga fi wax tamit yàlla nañ ko jariñoo xam naa ne dañuy jox Serigne Moustapha Diop bala ñoo dugg ci laaj rek ndax laaj xaw naa bari mu def ab taxaw seetlu bu gàtt ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee su ko defee ñu door a dugg ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi. ñu fàttali rek mbokk yi ne incha allah suba Cheikh Ahmad Bamba Sall moo fas yéenee toog ci jotaay bi ngir bokk ak ñun jàngat tasawuf dëggi dëggi tasawuf ak li ci bokkut loolu incha allah moom la Cheikh Ahmad Bamba Sall fas yéenee jàngat suba ci jotaay bi incha allah. Euh, ñu fàttali mbooloo mi tam ne am na benn délégation bu jóge ci Touba waa kër Sëriñ Souhaïbou Mbacké muy daayira sëti Sëriñ Souhaïbou yi ñoom tamit ñëw nañ tey ngir teewa waxtaan wi ñu di leen delloo ay kàddu cant muy Sëriñ Abo Mbacké mu sëñ Sëriñ Cheikh Souhaïbou ak Sëriñ Jiri Mbacké mu sëñ Sëriñ Fallou Souhaïbou ak sëñ Abo Mbacké mu Sëriñ Mouhamadou Habib kon ñoom tamit ñoom ñu ngi bokk ñu jotaay bi jóge ba Touba ñëw fii yàlla na yàlla fay tànk yàlla na ko yàlla def tànk yiw kon ñu jox kàddu gi Serigne Moustapha Diop mu def taxaw seer bu gàtt rek ñu door ñëw ci ci laaj yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad wa sallam asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar imaam ñu ngi lay nuyu bu baax di rafetlu waxtaan wi lool macha allah ni nga ko waxee ci njëlbeen maanaam boolook jullit ñi dafay lu war te loolu boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci indil nga ñu ci ak leeral gu yaato yaatu kon yal nañ ko dégg te mu dégg ci xol yi dugg ci xol yi te ñu jëfe ko ndax bu nu nga ko indee ci baytu Cheikhul Xadim képp koo xamante ni bii ab jullit la di génne laa ilaha illallah ci gémmiñam kenn warta noonoog moom ñàkk noonoo gi nag kon ak ànd la war a jur kon loolu ñu ngi ci rafetlu bu baax ci taxaw seetlu boobu niki noonu la itam li nga xam ne moom bu fekkee booloog jullit ñi la fii ci Sénégal defe naa bay na ci sas mu yaatu yaatu ndax ci am njàngaleem ak yoon wi mu jaar wax na ne mashayixi fil fiqhi malikul ali wa shafi'i wa yi wa hanbali kon kooku wane na ne ñun ñëpp benn lañu ñi nga xamante ne ñooy njiit yi diiney fiq yi eh, njiiti eh, madahib yi kenn ku nekk rek loo wax te mu dëppoog li nga xam ne mooy sharia moom ànd na ci lool kon moom it bay na aw sasu rëy ci ittihaadul muslimin muy àndandoog jullit ñi andi nga ay leeral yu baree bari ci ni nga xam ne noonu la jamono di doxe ak yi nga xamante ne bii mooy ñëw ci xam-xam yu bees ak déggin wu bees ak xeeb li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon noonu nga ko waxee ni ñu àndee woon ci alquran ji muy benn ànd ci njàngeen wu muy benn ba tax na seeni téere sax dañ ko daan jokkalante di ko àbbalante da daan yónnee fii téere ba tiwaawoon wala ñu jëleb tiwaawoon tiwaawoon ab téere yónnee ko feneen loolu mooy wane li ñuy jàng benn liñ gëm benn la kon loole di yoon woo xam ne wu rafet la yàlla nañ ci yàlla dëgëral bu baax a baax rawatina alquran di ñu leeral lu bari bari ba ne inna hadihi ummatukum ummatun wahida kon loolu war nañoo dolli ak booloo nekk benn dellu ñu waxaan yitam ne lépp loo xamante ne bii yonent bi andi na leen ko na ngeen jàpp ci loola te loolu mooy li nga xamante ne bii moom la ñu booloo moom la ñu war a ànd nekk benn. kon loolu di mbir mu am solo diine itam ni mu ko waxee rek millata abikum ibrahim huwa alladi sammakumul muslimin kon loolu rek doy na sëkk kon ñu ngi sant bu baax a baax ci taxawaay bi di la gërëm ci nangul gi nga xam ne moom nga ñu nangul ba ñëw ci jataay bi loolu di rëy di lu rëy ci nun dégg nañ bu baax itam ni ko waxee incha allah lii luy sax lay doon mbooloo mi nga xam ne ñëw ko taxawal itam mooy muassasatul fa fépp fu xam-xam nekk rek fës nañ yéen caa fës nañu yéene caa sàkku ab tomb leeral ko mbokki jullit ñëpp kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant mbooleem njaboot gi nga àndal yal na yàlla fay la yal na nangu nangul la sa koor yal na yàlla guddal saw fan yal na ñu yàlla boole fay jëre ngeen jëf ko mbokk yi ñu taxee foofu ndax waxtu xam mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal ci weeru koor wi tey sàkku ci yéen ñaan al ustaas Aliou Sall di suñu xarit ñi ngi lay ziar bu baax tey wax ni ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñoom ñëpp ñi ngi maase di la sant di la gërëm di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu guddal saw te wéral sa yaram te bàyyi laa ak sam xel ndax yaa ngi jariñ jullit ñi bu baax ci li la sunu borom subhaanahu wa taala xamal di santit ci woyof gi nga am ba ñëw ànd ak ñun ci jataay bii nuy wax mbokk yi bu baax ne waxtaan wi képp ku mu raw soo dégloo lii juróom-ñaari rajo yi incha allahu taala di nga ko dégg muy Sud FM wala wal fajiri wala Lamp FM wala diiso wala Dunia wala Darou Moukhty FM wala Jant bi FM bu dee ci wàllu internet bi it majalis.com en direct la koy jël naka noonu istixaama ak muridiya yooyu yëpp bu ngeen ci duggee da ngeen mën a jot waxtaan wi na mu leen neexee. oustaz waxtaan wi wax dëgg yàlla nit ñi rafetlu nañ ko lool tax na laaj yi bari na lool lool lool fa tabarakallahu léegi mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la dafa doon laaj rek bëggoon nga wax ko ni ko lan lan war a mën a def nun jullit ñi ba bennoo nun ñëpp maanaam lan moo mën a def rek ngir ñëpp nu bennoo nekk benn loo yaakaaroon ne bu ko defee insha allah bismillahi rahmaani subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimul hakim loolu de mooy lima jeexale waxtaan wi nan la ñuy mën a def ngir ñu nekk benn mooy ginnaaw biñ jàngee aay yi koy jàngale jàng addis yi koy jàngale mooy ñu summeeku ci ñu sell ngir yàlla summeeku ci parparloo goreel suñ bopp ci wàllu euh, bëgg sa bopp bu ñu ko defee rek daal di jàmbale nekk benn jàng nag ak yaatal dënn yi wallahu taala alam jërëjëf oustaz jazakallahu xeyran mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la rafetlu waxtaan wi lool daf doon laaj mu ni moom wuute yi am lan moo ko fi indi ixtilaafaat euh, yi yi am di li ko fi indi waxoon nañ ko sànq asbaabul ixtilaaf yi ko fi indi Eh, bari na lool limoon nañ ca li jëm ci wàllu jikko topp bànneex parparloo ñàkk jàng dënn bu xat ñàkk yër lu yaatu yooyu moo ko fi indi yàlla na fi jóg amin yàlla fala jërëjëf oustaz ki itam dafa laaj mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi lool daf la doon laaj rek nuñ mën a def ba li ñu wax laïcité ñu man ko fee dindi ñun jullit ñi alhamdulilah laïcité li ko fi jëlee mooy d'abord nu xam ni baaxul ndax nit ki mën naa yëg ne daa feebar waaye li fi xamul ne daa feebar du faju li ko fiy jële kon mooy nun ci sunu bopp nu yëg ne laïcité baaxul nu tàmbali ci xeex bi ñu koy xeex mooy jàng ba xam ba ci tege mooy bu fekkee démocratie dafa maye nu nu nu fal ku nu neex nu xam ko yoon yooyu buñ ko jaaree mën nañu fexe ba lay siiti jóg fi waaye buñ xam bu ya buñ yaakaar ne dara ku ci nag dañ ko fi bàyyi mu toog rek kon li ñu war a njëkk def mooy ñu xam ni baaxut ci def moom ji jiwut jéego yi nu mu fi jógee ni mu fiy jógee nag ñaar rek la benn bi mooy nu yaru ñun ñëpp ba ne ko fa ñukk moom benn ñaar ba topp li ñu tuddee démocratie te mooy fab sunu def ca urne ba teg fi koo xam ne ki moom bu ñëwee naan laïcité na fi jóg wallahu taala ala yàlla jërëjëf oustaz mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la ñaanal la sunu borom guddal sa fante wéral sa yaram bu baax a baax daf doon laaj mu ne naka la jullit ñi ci Sénégal mën a def ba booloo waaye yemut ci lool mu ne ba am tribunalu l'islam rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay wax ci diina ji nun ni wax ci diine ji day <laughs> xam naa ñun ñu wax ci rajo yi mooy gën a kii ndax diine ji moom ñépp a ci wax léegi nag nun ñu wax ci rajo yi ni ñu def ba booloo ba am tribunalul lislaam booloo gi ñuy waxtaani fii te mbokk yu baax yi nose ko dafa bokk ci liy jur loolu maanaam ñàkk a booloo moonutee am liñ bëgg lépp waaye suñu booloo woon tey bu subaa bu ñu nangam lañu bëgg daal di koy am saa kon li nu tee am yooyu yëpp rek mooy ñàkk booloo kon bu nu booloo rek ne nangam lañ bëgg rek daal di koy am waaw kon euh, tribunal yooyu ak laïcité bi yëpp mi ngi nekk ci ginnaaw booloo gi rek booloo gi am rek yooyu di am wa jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la itam mu ni moom it mi ngi laaj mu ni sëriñ bi mu ni yi nga wax mu dégg ko te muy yi sabab ñàkk bennoo gi mu ne ndax kon mbir mi nekkul ci jikko yi rek mu ngi ci jikko yi li ëpp de waaye yenn yi mu ngi ci xalaat yi ci ñaar la ne fa al afkaar wal axlaaq ci ñaar yëpp la nekk dafa nekk ci jikko yi parce que afkaar yi mooy tubaab bi bu ñëwee tasawur ni nga gisee day fexe ba mooñaat ko su tubaab bi mooñaatee nag léeg-léeg nga gis gisin woo xam ne waroo woon gisin yi waaye moom moo la yóbbu di gisee noonu donc nekkul ci jikko yi dong waaye mi ngi ci jikko yi mais mi ngi ci xalaat yi wa shukran jërëjëf kitam dafa mel ni laaj boobu rek xam naa moom la doon baamu mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziaral dafay laaj mu ni ñàkk bennoo gi ndax jikko yi moo ko waral wala njàng mi moom moo ko waral waaw kon mooy mooy tontub kee rek njàng mi xam nga mooy afkaar yi li ñu ko tudde mooy tasawur yi gisin yi bu bu leeree rek ba xam ne bu ñu nee lii lu ñuul la ñun ñëpp ñu xam daa ñuul nekk benn yomb nu te loolu xam-xam moo koy waral ak tasawur yu leer rek wa shukran jërëjëf ki itam ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la mu ni moom laajam dafay laaj mu ni jullit ñi ndax ci sa xalaat rek jàpp nga ni dinañu mën a doonaat benn comme ni ko sunu borom subhaanahu wa taala santaane insha allah yàggatul sax yàggatul ndax li nu yëg fii ci biir jàkk ji mën na am ñen nanga ko yëg feneen ci ñàkk jee nekk benn sunu bool rek kon léegi te ñu nekk benn insha allah te yàggatul bu soob yàlla léegi nekk nañ ko sax ku dem fan yu néew lañ nekk ñu nekk benn insha allah kon nan ci am yaakaar rek yàlla moom lem jigi woon la lasina ba laay ja jeex ci suuratu nuur moom lañu dig ba tey rek waaw ya'buduni wala yushriku bi shay'an ñu daal di nekk benn wa shukran jërëjëf kon mbokk moom itam mi ngi laaj ginnaaw bi nga xamante ni mi ngi rafetloo waxtaan wi lool mu ne day laaj rajo yi ndax ñoom maanaam ñàkk bennoo gi ndax mu ni jàpp nga ne rajo yi bokkuñu ci ci li koy waral di indi lu baree bari kay rajo yi kay bokk nañ ci ñi xaajale <laughs> ndax dangay wax ci rajo benn masala nga ubbi rajo fekk kee yenn du ko weddi nga wax fële keneen wedd yendu ko weddi donc rajo yeeg télévision yi parce que ñi leen ñi invité ñi invité ñoo xamul li ñu invité ndax boo jàngee njàng male kii jàng njàng mii bu ngeen toogee yéen ñaar mu daana la day yomb léegi léeg nit invité koo xam ne kii kii mu invité ko man te ki mu invité day yàq rek loolu dinañ am danay amit ci jàngale mi ci rajo yi ñoo xam ne bu ñu préparé li ñu jàngale day ñëw toog rek di wax léegi nag mën ngaa dem yaa nga damm ca masala moo xam ne mii li ngay wax nii jàngu ko fen yéen ñii déglu rajo yi te jàng léeg-léeg ngeen xam loolu xam ne kii lim préparé woon jeex na moom nekk fay dédicacé rek waaw noo ngi nuyu noo ngi ziar Souleymane Fall di ziarale Mor Khoudia di ziarale foo ko dégg rek mooy lam préparé woon jeex na yooyu bokk na ci li xaaju la ci lu wax dëgg yàlla ndax da nga ci dugal masala yoo xam ne bokk ci woon. wallahu taala alam yàlla na yàlla dimbali jërëjëf oustaz ci sa biir waxtaan dégg naa ci nga wax ci lu am solo loolu bëggoon naa itam nga dollil ñu ci tuuti ay leeral mel ni mbokk moomu ñu doon invité ci te muy wax ci benn wàll bi ndax dafa mel bari ñu mel ni man ñoo xam ne seenu jàng soriwul te muy wax yu bari yoo xamante ni ñooña mën nañ koo dégg jàpp ko te fekk booba xaj na loolu jumte ndax lu mel ni sëyub contrat mu ko daganal ak yeneen ak yeneen yu mel noonu loolu bëggoon naa loolu a labiré waaw nit dañoo dañoo bëggoon wa man nahaakumu an taallumi mu jëfandikoo ko fa nahyuhu ila dalali yantami ndax xool boo xam ne dara nekku ci lu ñëw toog waaye waa ji ñëw ne dagan na ci lislaam nga ànd ak benn xale bu jigéen ci mbedd bi mu ne la may naa la sama bopp mu dagan la loolu ku ne xam na ne du lu kenn xam loolu ku ne xam na ne yonent bi doon lu mel noonu wala nga ñëw nga ñëw ci dëkk daal di fay takk gone gu jigéen ne ko 5 heures 30 du matin laa lay mu ne léegi nag indi can gi nga ne ko can gi quinze mille la wala seize mille loolu ku ne xam ne dëgganut léegi nag ku ku xaw a jàng tuuti da nga xam ne loolu tegul fenn su fekkee ku jàngul lenn nag bu déggee bu déggee bu ko arrangé day wax ne lii lii dara ku ci looloo tax mu da mu garaaw nag wallahu taala alam wa shukran jërëjëf kon ñu déggee ko noonu mbokk mi itam di laaj rek day mel ni laaj bi mu laajoon xaj na day nuroog laaj bu njëkk ba wan yoon moo gën a gaaw ci benn la jullit ni nu nekk benn yoon wi ci gën a gaaw ci benn la mu nekk benn mooy yoonu jàng wenn yoon rek la jàng yaatal sa dënn rek nekk benn yomb ñun ñëpp wa shukran waaw mbokk mi daf doon ginnaaw bi mu la nuyoo mu ni looy dénk ñi xam ne dañoo yore al alxarakatul islam yi muy mouvement bu yëngutu ci wàllu l'islam loo leen di dénk ngir ñu benn la jullit ñi ba xàjjaloo bañ a am ci seen biir. alhamdulilah xanaa ñoom ñu xam ne ñoom duñu duñu ñu ñëw cig bees pour jële fi li fi nekkoon dañu doon ñoo xam dañu ñëw fekk mag ñi liggéey liggéey boobu mag ñi liggéeyoon benn ñu sof ci. wala ñu beesal ca waaye buñ ñëwee bëgg bëgg indi lu bees jël li mag ñi defoon teg fële mooy du ñu dem lu rek lay teg kon moom mooy islamique li ma waroon doon mooy bi ñu ñëwee yëg ni mag ñi liggéey nañ ba mel nii ñu ñëw nag wanaat nit ñi li mag ñi liggéeyoon nu ànd nekk benn waaye bu ñëwee nag daane li mag ñi defoon du noonu ñun ñi li ñu def noonu la su boobaa nag léegi yàqute gi muy jur mooy gën a rëy gi ñu nekkoon mooy sukuraat jërëjëf oustaz ki dafay laaj mu ni looy dénk waxambaane yi jullit ñi ngir ci jëm ci ak bennoo rawatina sax gaa yi nga xamante ni dañuy weddi ak di tuumaal sunu mag ñu baax ñi dem fii jàng tuuti rek ñëw daal comme ni nga ko waxe woon ñooñu loo leen di labir waaw wut jege naag laaj bi weesu léegi xam nga iblis daa wax ne la aqudanna lahum siratakal mustaqim ñu jëm si ci yow lay gàllankoor ci yoon wa ginnaaw ñooñu jëm si ci yoon wi lay gàllankoor kon ki jóg ne day def mouvement islamique day dugg ci xaraka islamiya kon kooku la iblis la iblis bëgg kon bu bu jógee ci foofu di song si iblis wala bu iblis jógee di song si ñooñu ñoom ñoo war na xam ne kii daf leen a daf leen a daf leen a défi kon war na leen mën a jàddal kon suñ bàyyee xel iblis moomu leen bëgg a yàqal liggéey ya yomb leen buñ ko bàyyiwul xel nag daf leen di teggiloo yoon wi ñu wàcc yoon wi ba noppi defe nañ ci ko yoon wax loolu mooy danger bi ci nekk mooy lan jàpp ne li mag ñi defoon baaxul loolu ko defal dangaa jàng lu tuuti dangaa jàng lu tuuti waaye ku jàng lu rëy wala lu yaatu doo sikki sàkk mukk ci li mag ñi def ci réew mi defuñu fi ay biddaa defuñu fi ay xosaabalaat ñu fi ay ndëngate déedéet diina ji wér cëng lañ fi def islam bu wér péng lañ lañ wàcc woon ci yonent bi ci wàllu islam ant ah, an laa ilaaha illallaa muhammadur rasuulullaah wa iqaamu salaati wa iitaa'i zakaat lépp la ñu def ba pare nag def jikko ji nga xam ne moom la islam bëgg amaan na ku ñëw jàpp na loola lu neen la mooy dangaa yër benn téere xëy na wala ñaari téere te téere boobee di kontor ay mag nga ñëw ko dëpp ko suñ mag ñi wallahu taala aalam wa shukran maa mbokk mi doon a jokkoo. jërëjëf jazakallahu xeyran oustaz kitam ginnaaw bi mu la nuyoo di la ziare mu ni looy laabire ñi nga xam ne dañoo jàpp ni tarixa yépp bidaa la boo tax ñoom tarixa boo wax dañuy wax loolu bidaa la ak mutasawifa yi wala ñenn ci ñoom sax ni ñuy móoloo salafiya ak yu mel noonu daal mu ni ñooñu loo leen di wax waaw tarixa bidaa la day xanaa dañuy wax kon ne bidaa xasana la bu ñu ne bid'a la ñu ne kon de xasana la lan mooy tariqa mooy bi tubaab bi ñëw ci senegaal lan moo doonoon yitteem mooy daawañu ba tubaab bi siiñ mooy daf ñu bëggoon daawa pour tubaab bi siiñu bañ mel ni Cameroun ñu am nag mag ñu baax yàlla yàlla fayal ñu leen ñu ñu ñu ñu séddale réew bi ni Cheikh Al Hadj Malick kaay nga dem ci intellectuel yi ne Serigne Touba kaay nga dem Bawal ne Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass kaay nga dem wàllaa dex ne Serigne Adi nekkal suñu diggante gis nga mag ñi defutoon stratégie boobu bu tubaab bi noppee muy man muy yéen kenn du jàngal Alxuraan kon kenn jàngal Alxuraan donc loolu ma ñu doon liggéey ku ko def ay bidda bu bañ caa bokk da nga bokk feneen c'est-à-dire nit ki munta ñàkk sëriñ munta ñàkk tarixa maanaam boo fi bàyyi woon tarixa yi da ngay am ànd ak jenn waay la ngeen ànd lu mu doon kuréel la moom lu mu doon ci yow ab sëriñ la te sëriñ benn sëriñ mooy am sëriñ boo xam ne boo ko jegee musalay njariñ te loo ko gën a jege gën koo bëgg nga xam ne boo ñëwee ci moom mu lay raw ci diine te sëriñ boobu nag bu ko tasawuf yarut na am jikko yum dese yoo xam ne fokk mu na ci moom maanaam ilmu taskiya mooy tasawuf wa yuzakkihim loolu nag nit ñàkk ba noppi nag nekk nit ku say jikko yëpp baax mënul nekk benn ngay leb te doo fay mbaa ngay wax lu dul dëgg waaw mbaa ngay njuuj njaañ mbaa ngay boole mbaa nga ci jëw ay nit mbaa ngay bind di xas ay nit tasawuf rek la nit ki yaru ku ñëw di yàq ay nit nga gàllankoor ko maa koy nettali démb ba waa ji ñëwee ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu laayeen yi mucc nañ na jeex na maanaam di ñëw di bëgg a yàq nit boo fekkul ko boo yàq ngeen ànd yàq daf leex ah ci xam moo raw li nga ci xam ngeen ànd ko yàq bu doon bidaa ay day bidaa xasana lay doon boo xam ne bii tabarakallah waaye day déglu waale waa acc wallahu wa shukran waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waa baax na waa kon ma laaj ma wax ko oustaz mu ni moom moom dafa fen féete fële ci ndakaaru waaye waxtuy julli yi la wax ni comme yéen ñi ciy faral di wax xam naa jombul daa mel ni ni ñu koy déggee euh, bu fekkee ne waxtu yi ni ñu koy joxee ndax dëppoo na ak ni mu war a amee ak yu mel noonu loolu la doon laaj bu ngeen ci jox xalaat. noo ngi koy ziar baax baax baax sëriñ bi di bëgg ci euh, jokkala bi ak. bismillah bismillah dog jot na. <laughs>